min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab as-saalisu ashar ar-raabi'u wal ishruun an Anas radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yarda an al-abdi an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu alayha aw yashraba ash-sharbata fa yahmaduhu alayha rawahu muslimun rahimahullah wal akla bi fathi al-hamzati wa hiya al-ghadawatu wa hiya al-ghadawatu aw al-'ashwa kon al imaamu alxaafizu nawawiyu rahimahullahu taala muy wax kon ci garab gi nga xam ne moom lañuy ñuy présenté boobu ba léegi ñu nekk nag ci cëppaandaw gi ndax ñaari xadiis inshaa allahu taala moo ci des bu ko defee ñu daldi koy jeexal inshaa allahu taala garab gi ci toolu ñun ñu sell ñi di wane ne radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum kene yoonu yiw yi dañoo bari eh, ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu li nga xam ne mooy xadiisu sayyidina Adi ibn Hatim at-Ta'i radiyallahu ta'ala anhu ci li yonent bi alayhi waxoon doon moytandikuloo jaam yi safara même bu dee ab dogutu tàndarma ngàllub tàndarma ngay joxe def ko ci beneen bi mu ne amul kenn ci yéen lu dul borom bi dina wax moom te du am benn tarjumaan kenn kuy l'interpréter du am l'interprète de mu xool ndejooram du gis lu dul li mu jëf ci lu yiw mu xool ne càmmoñam du gis lu li mu jëf ci lu safaanoo giiw waaw mu xool hein ci kanamam mu gis safara kese lay gis kon nag mu ne ragal leen safara mooy tëddaku leen safara même bu dee ŋaalu tàndarma la képp koo xam ne manoo fa bi kalimatin tayyiba waxoon nañ la ci circonstance yi nga xam ne moom la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe comme ni ko al imaam al al imaam al Buxaari rahimahullah indi ci kitaabu zakaat baabu sadaqati qabla radd eh, waaye am na bu gën a matale boobu moom al imaam al Buxaari rahimahullah eh, mooy hadiisay na Adi bi ibn Haatim radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa eh, nga xamante ne ni foofu imaamul Buxaari rahimahullahu taala nañ ko gis door a jàll <laughs> insha allahu taala dañuy gis tarjamaam moom Seydina Adi na Haatimi radiyallahu taala anhu wa ardaahu ci li nga xamante ne nii mooy ci siira bi riwaaya bi yi ñuy bëgg a wax lañ lañ lañ lañ gisoon waaw Allahu akbar te imaamul Buxaari mu ngi ko indi ci kitaabul manaaqib baabu alaamati nubuwati fi lislaam téere bi mu def jaloore yi bunt bi nga xam ne màndargaay yi nekkuk yonent bi alayhi salaam ak prophétie ak yonentam fil islam ci lislaam eh, ginnaaw bi mu indee càllaleem na haddathani Muhammad mu al-Hakam qaala axbarana an Eh? qaala axbaranaa Israa'iilu qaala axbaranaa Sa'dun at-Taa'iyu Sa'dun at-Taa'iyu qaala axbaranaa Muhill ibn Khalifa an Adiyy ibn Haatim radiyallahu anhu annahu qaala xool mu ne Seydina Adiy ne baynaa ana inda an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam iz ataahu rajul iz ataahu rajulun fashakaa ilayhi al-faaqa mu ne dafa am benn bés ma ne woon fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam iz ci noonu rek soudain iz al fujaiya waaw ci mbetteel dañu jekki rek waaw am benn waay dikkal ko waaw fa shaka ilayhi al faaq koy jàmbat ñàkk ji mu ne summa ataahu aaxar ginnaaw gi keneen daal di koy dikkal fa shaka qat'a sabil di jàmbat yonent bi alayhi salaatu wassalaam o dogu yoon yi nga xam ne moo xew lii day wane ne tamit ki nga xam ne mooy jiite waaw yonent bi alayhi salaatu salaam moo doon yonent waaye moo jiite woon alayhi salaatu wasalaam nit ñi ak ki nga xam ne cell lañ ko xamale nit ñi léeg-léeg du ñàkk ñu ñëw di la am yuñ lay jàmbat bu boobaa nag bu leen jànni eh, loolu man lu ci sama yoon ah dem leen ngeen seet ñeneen alors da ngeen war a muñ muñ leen même boo leen leen da ngeen a war a muñ doo leen ko waxe noonu non di leen jànni non bi hudu wa rifq waaw ci dal akuk teey nga koy defe ñu ñëw di ko jàmbat ñaar gi lii nii ñàkk ak agresseurs yi fa qaala yonent bi saa saam nee na mu ne ma yaa adi maa ngi toog ci wetam mu ne ma adi ñi koy laaj ñu ngi nii taxaw mu ne ma yow adi hal ra'ayta al-hiira ne ko est gis nga alxiira benn grande métropole la woon bu ne woon nga xam ne arab yi la woon arab yi ko jiite woon nekk ca frontière u bilaadu Furs ca Kisra ah ca frontière Perse waaye ay arab lañu nga xam ne ay satellite u Kisra lañu mooy Kisra moo leen chefé waaw mais ñoom ci ay waawama ci déetam la ñuy dox comme arab yi féete woon côté Qaysar fële ca bilaadu Sham ñoom noonu lañ nekke woon ca waa Laxmajunum ñoom noonu lañ nekke woon ay satellite romain yi nga xam ne romain yee leen fa nekkal li romain yi li leen neex la ñuy dox Xiira nag grande métropole la woon nekkoon foo fële nga xam ne ki ko jiite woon jamono yooyu mooy Iyaas ibn Qabisa at-Ta'i waaw nga xam ne Kisra moo doon moo doon moo doon fal ki nga xam ne moo fa war a jiite ci arab yi ginnaaw bi nga xam ne lañu ñu faatoon an-Nu'man ibn al-Munzir ah Kisra ci boppam moom moo naan fee province bee ah même bu dee arab yi kefee fa ne mais ci autorité am kay toom la ne moom mooy mooy désigner kan moo fay jiite waaw léegi nag xiira ngoog la ko laaj ne ko ndax xam nga alxiira waaw waaw léegi <laughs> ah nee na ma ne ko qultu lam araha ndax gis nga alxiira hal ra'ayta alxiira ma ne ko lam araha wa qad umbitu anha nee na may nant way saa saa ah xiira de masuma koo gis masuma faa dem waaw même bu dee ki ko jiite mbokkam la ndax ci t ci tribu de de Tayy <laughs> at-Ta'i fa lañ bokk mais moom nee na ah foofu nag mosuma faa dem waaye waqad unbitu anha waaye nag xabaare nañ ma mbiru Hira cette grande métropole dëkk bu rëy boo bële te mag di mbir waaw nettali nañ ma nag ay mbiram qaala yonent may saar saam nee na mu ne ma fa in taalat bika hayaa latarayanna ad-da'inata tartahilu min al-hirati hatta tatuufa bil-ka'bati la taxaafu ahadan illa Allah mu ne la la in taalat bika hayaa gaa yi koy laaj ngi taxaw mbir mu dalal seen xel ne yow mii jooy agresseurs yeeg ñi dog yoon yi di di karaate di nangu alalu nit ñi déglu lii may wax kii la in talat bika haya yow adi mii de bu sa fan guddee waat naa ne la tarayanna dhainata tartahilu min al hira di nga gis jigéen gi kii voyage yi nekk jigéen jóge métropole boobu ngay dégg ne da nga koo xabaare lañ na ko mais ma soo koo gis mu jóge foofu hatta tatuufa bil kaaba ba ni muy ñëwee kaaba gi daal di koy wër waaw laa taxaafu ahadan illa allah amul benn agresseur kenn kuy karaate ci yoon wi ku muy ragal bu amee kenn ku muy ragal mooy boroomam tabaraka wa taala <laughs> waaw qultu fii ma bayni wa bayna nafsi sayyida ali nee na yonente bi saa saa waxee loolu ma wax ci sama bopp quoi sama biir mooy fësaluma ko waaw fësaluma ko mooy maa ngi wax sama biir alladina saaru al-bilaad maa ngi naan sama biir waxu boo ko la yéen a ngi naan dégg nga mu ngi sama wet waaw maa ngi naan mais mais où seront à cette époque là jamono jooju yonent bay sa sam di wax naan man bu ma guddee fan te loolu soreetul man nii mais fan lay nekk bu jamono yooyee les grands agresseurs ñu yées ñi tay kar ah nit ñi di nangu seen alal yi waa pay sama tribu bi ma bokk man waasul ma bokk ndax gaa yi leen la ñoom jawaazu safar lañ doon laaj quoi mooy <laughs> mooy taxe boo war a fay liñ naan passeport yow pour nga mën a jàll seen seen dëkk waa tay waa tay pour nga mën a jàll fa as euh, euh, ci sécurité fokk nga nangu yow di neen jox dara moo xam par weer wala par at wala yu mel noonu bu dee joxe nga lool yow man ngay romb quoi yow boo jàllatee rek ñoom dañuy xam ne ah diw de il a il a donné son moom li mu war a joxe joxe nañ ko taxe bi mu war a fay ngir man di. Euh, jaar suñu territoire def na ko te teguñu ko fee waaw waaw di romb suñu côté territoire def na ko léegi kooku ñu koy bàyyi ku fayul nag ñu lay sàcc moo tax euh, euh, ali ne ma ne waaye sama bopp oui waaye a jooju ay na doaru toy waa ana kon les grands agresseurs sama waaso yi alladina ñi nga xam ne qad sa'arul bilad wallahi ñoom daal dinañuy jafal ñoo jafal safara ci réew yi mooy la ndax mbonte yu bon yi ñuy def kenn ku fa war a jaar sa xol day tëf tëfi waaw da ngay mooy def nañ ci mbon comme ni safara di taale noonu lañ taale xolu nit ñi waaw allahu akbar ñoo taal safaraaw fitna waaw feesal ci suufu toyet côté yooyu yépp alentours yi li nga xam ne mooy ak mbon ci racket toje gi ñuy toje marchandise yu jàmbur yi di ko sàcc ci noonu allahu akbar léegi ma ne mooy ñun fan la ñuy nekk ba ab jigéen bi jóge foofu war a jaar seen territoire ñoom ñëw ba Makka jee ci Kaaba gi wër ko laa ilaa te gaa yooyu fu ñuy ne sama agresseur yu mag yi alladina qad saaru albilaad nee na yeneen tubaab saa saam continuer ne ma wala in taalat bika hayaa la tuftahanna kunuuzu Kisraa nee na yeneen tubaab saa saam tekki ne wala in taalat bika hayaa ne ma adi mu ngi wax ak man ña ñiy laaj ngi taxaw ñoom ñaar mu ne ko gis nga bu saw fan guddee waat naa ne la tuftahanna di nga gisi këne dinañu ubbi kunuuza Kisra li nga xam ne mooy trésor Kisra ya palais Kisra yu rëy ya foofu la ca des na ko ubbi ci loxoy jullit ñi lay mujj nekk laa ilaha illa allah laa ilaha illa bi mu waxee lii nag bii nag moom Adi Kisra quand même ku Kisra nga ne lépp yonent bi alayhi wax ni moo tax nee na bi yonent bi alayhi salaatu ma waxee lii ma ne ko qultu ma ne ko Kisra ibn Hurmuz ni yonent bi alayhi Kisra ibn Hurmuz ngay wax nii maa juumoo di wax beneen Kisra quoi Kisra ibn Hurmuz ah mi nga xam ne mooy le grand chef ah le roi des rois l'empereur de l'empereur mais nag ma ne sax sax boobu bu ah Kisra dafa réewu tableau dafa ñàkkoon yar ba pare féroce waaw. Euh, foog naa tudduñu ko foon bi bi bi ko yónnee tubaab sasam bi yónnee lettre yi di yónni yónni Qaysar Qaysar tuddoon nañ ko waaw bi ñuy wax wax affaire Tabuk ak yooyu ah, ak waaja mbokkum tënoox ah kanta Kisra moom bañ ko yónnee lettre moom da xotti waaw moom dafa xotti lettre yonent may sa sa ba pare naan wayow lan moo tax kii bokk ci ñi nga xam ne maa leen samay jaam lañ muy arab yi wal iyaazu billah muy may bind lettre tàmbalewul sama tur bi tàmbalee turam ndax yeneen tubaab yi sax sax mu doon tàmbalee lettre yi la bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila qal ila kisra azimul furs loolu la ko ubbee lettre bi sa waay nag mer kisra ne lan moo tax kii di gën di di di ne moo ko teg Égyptiens gis nañ Abu Sufyan wala loolu gisaguñu mooy mais tuddoon nañ ci ay mbiram moom ni mu ginee teey gina xam diplomatie diplomatie que waa jii nii nga xamante ne mooy Kisra ibn Hurmuz dana dañ ko xamewoon ak féroce waaw ak ak ak ñaaw jikko ak gaaw a a mën a rayaateeg a ciy noonu mën a wayew ba pare gars yi dañ koo ragaloon moo tax <laughs> bi nga naan ci la waxee lii nag moom wala in taalat bika hayaa la tuftahun la tuftahanna quluubu Kisra ne ko yow Adi ba léegi ginnaaw bi ma la njëkk a wax ci jigéen bii jóge Hiira ñëw ba Makka te du ragal dara zaadaha Allahu sharafa lu dul boroomam bu saw fan guddee dinañu ubbi trésor mooy gis nga paleem ya loolu lépp dina teg ak nguuram nga saa fas yooyu yëpp dina tegu ci loxoy jullit ñi nee nag boobu nag moom moom manuma koo wax ci sama suuf comme ni ma waxee bee naan ay na du'aaru tay ma ne yonent bay saa saa ma ne ko Kisra nu Hurmus ne yonent bay saa saa wax na yonent bay saa saa wax ma ko ak simplicité dal goo xam ne ne ma naa Kisra nu Hurmus <laughs> waaw Kisra nu Hurmus mooy trésor Kisra waaw xam nga loolu lu muy niru xam nga loolu lu muy niru wallahi déglul du comparaison bu bu bu kii de d'ailleurs comparaison may nar a joxe sax bu ISRA bi moo gën a redoutable moo gënoon a garaaw waaw mooy xoolal <laughs> euh, ay gaay yoo xam ne yu nekk fee ca àll bu Louga ca Lompul. wala àllu Casamance bi wala àllu Bawol bi wala Mali ca désert nekk fa sonn gaa yi di leen duur fu ne di leen sonal fu du li ñu doon de gaa yi dañu leen doon tëkku fu ne Qaysar leen di tëkku à l'ouest ah ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca sow Kisra ak leen di tëkku penku waaw seeni doon arab yi wër leen yow léegi nga xam ne ci kaw noonu keroog bi ahzan amee gaay yi dañoo ñëw ci tiitaane bu rëy bi leen waa Quraysh encerclé xam nga keroog yonent way saa saam jël bi nga xam ne ci la benn xeer ñuy gas al al xandaq la tranchée ah tamb gu rëy googu ñu wërale woon Medina ngir waa Quraysh ak waa Xatafaan wa man walahum ñu agsi duñu mën a dugg si ci la yonent bi saa saam xeer bu rëy daal taxaw ci kanamu nit ñi gaay di gas ba agsi mënuñu koo jàll ñu wax ko ko mu ne inni nazil damay wàcc jël semmiñ bi li ñuy xare xeer yeeg yoon dóor tël mu benn partie bi rajaxoo mu ne allahu akbar utiitu mafaatiha shaam dóora waxaat allahu akbar utiitu mafatih kisra waaw mafatih furs waaw jox nañ ma caabi Byzance teg nañ ko ci sama loxo te ñu ngi nii ñu encercler leen ba ñenn ñi ragal a génn def mètre génn fa ñu ne waaye loolu mooy wa'du sadiq alladhi la wa as-sadiq alladhi la yantiqu 'anil hawa lool mooy digéeb ki nga xamante ne nii moom moom lu mooy ki dëggu nga xam ne lépp lu wax borooma ba ko wax du wax li nga xam ne moom lañ xam ne bànneex naafiq yi keroog lañ doon wax bañ déggee yonent bi alayhi salaatu salaam yi ci ñaan maa wa'adana allahu wa rasuluhu yàlla dëggub yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom loolu rek lañ mën a wax waaw su waa ñu wax ko ci lu leer wala ñu nëbbu ko seen xol ne loolu lañ gëm maa wa'adana allah waat naa ci yàlla ne yàlla diguñu waat nañ ñaati sax ci yàlla waat nañ ne boroom bi diguñu wa rasuulu ak ndawam bee ndawam laa yee gëmuñ ne ndawam la de dañ koo waxe noonu illaa ghurura lu ay wari neen mu ngi nii Abu Sufyaan ak sina te bi ñuy bi ñuy bi ñuy gas affaire bi fan yi la la ay kii naan la la utaytu mata mafatihal ay ay ay fursat yooyu xoolal lii te ñu ngi nii tey ñu nag ñoo doom waaw gaa yi wu ndaw wër nañ ñu ndomb fépp encercler nañ ñu di ñu waaja euh, rey mu jeex waaw waaye ñoom ñoo ñu gëmul yeneen tubaab yi saa salaam loolu boroom ko bëgg a dëgg moo ko waxoon te loolu ca ensemble te Ali après la ñëw radiyallahu anhu nee na yeneen tubaab yi saa léegi misaal bi ma doon wax mooy ñooñu nekk foofu ca àllub Lumpul ba wala àllub Bawol ba wala Casamance wala Mali wala Tchad. wala Soudan wala Burkina Faso sawaay nekk groupe boo xam ne fu ñu romb rek tubaab yi bombardé leen ak seeni satellite ak lu waaw di leen traquer nga ne leen nag kenn ci ñoom ci combattant yi ci ñi nga xam ne ñoo fa ne nga ne leen yéen de seen ki leen jiite ne leen <laughs> bu saw fan guddee kenn ci yéen wax kenn di nga gis trésor Maison Blanche ñu teg ko ci seen loxo yow xam nga loolu instant bi euh, euh, si ma rek kenn jàppul ne man je suis sérieux quoi daan <laughs> na saa yi lii kay misaal kese la mën a doon quoi fii te fii Dieu te nous te nous une longue vie tu assisteras hein à la capitulation de l'URSS de la Russie de la Chine ak li nga xam ne Kunoosu Beijing wa Washington waaw loolu lépp diñ ko gis ci loxoy jullit amoon booloo de gaa ko saana gaa leen ñuy reele foofu bàyyi leen seen groupe yi ñu topp wallahi gaa yi loolu la ñuy wax waaw te Kisra gën a garaaw <laughs> Kisra damaa foog ne gaa yi te Kisra duma woon fi waa waa waa waa Byzance waa fi adna ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun waaw Kisra Kisra moo leen gañe woon ah. gis nga armée romaine yi ni ñu doon professionnel ak lépp Perse c'était comme ça gis nga dañu dajee ci Adriate gis nga keroog foofee sawaay da leen a rajaxe Kisra dafa rajaxe romain yi ñoo da leen a rajaxe ñoom ñëpp nangu li nga xam ne mooy croix romaine da nangu jël terre yu bari foofu nangu ko César am problème imagine ñu waa jooju nag waa jooju la yeneen ci may saa saa nekk an bu say fan guddee di nga gis trésor yamu ya ya yay constituer ça hein son nguur des na ko ubbi borom bi dina ko ubbil looy gëm yàlla yi moo tax loolu boo seetloo loolu moo waral que Seydina Ali mënul woon a téye bii denc ko ci boppam non moo tax mu ne yeneen traçais sax daan ne Kisra ibn Hurmuz yeneen traçais sax daan Kisra ibn Hurmuz ngay wax mu ne ko naan Kisra ibn Hurmuz <laughs> waaw Kisra ibn Hurmuz moom laay wax di doomi Hurmuz <laughs> <laughs> nee na yonent bi saa saa tegal ma ci ne wala in taalat bika hayaa la tarayanna ar-rajula yukhriju mil'a kaffihi min dhahabin aw fidda yatlubu man yaqbaluhu minhu fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhu waaw mu ne fa tasu ñetteel bu saw fan guddee si jotalu une longue vie wala yàlla maye aw si suñu vie yëpp yàllaa ñu ko luye rek waaw <laughs> c'est <laughs> lu une longue vie wala une vie en tout cas voilà <laughs> du góoraay kenn du mën a def sport kenn déedéet yàllaay seet ku ko neex mu ne la yow li ngay dund waaw yeex na mu ne ko bu la yàlla guddalee saw fan yow ñetteel la tara yan na wat naa ne man rasulullah sallallahu alaihi wasallam di nga gis xel seef ngaa gis ar rajula waa ji yuxriju mu génne min akaffihi feesal ay tenqam min dahabin ci or aw fidda wala xaalis yatlubu man yaqbaluhu min di saraxe bëgg ku ko jox ku ko nangu ci moom fala yajidu ahadan du trouver kenn yaqbaluhu min ku koy nangu ci moom bon te loolu xew na waxoon nañ la ko ci jamonoy Seydina Umar ibn Abdul Aziz waaw waaw comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu al Bayhaqi rahmatullahi alayhi daal di soloowe ci Dalaa'ilu Nubuwwa mu jaar ci yoonu Yaqub ibn Sufyan ah mu ñëw ba ci Umar ibn Asid Asid ibn Abdil Abdirrahman ibn Zayd ibn al-Khattab waaw wala Usayd ah mu ne lan surtout Seydina Omar la frère Seydina Omar moo jur mooy moo kii euh, frère Seydina Omar mooy maamu kii waaw muy Zayd ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa an an Umar wa anhu waaw mu ne innama wulliya Umar Umar ibn Abdul Aziz thalaathiina shahran mu ne gis nga Seydina Umar ibn Abdul Aziz ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam moo waxoon naa la moo tegaat ah, xilaafa Umayyaat ci yoon ginnaaw ba ñoom Seydina Muawiya radiyallahu anhu génne àddina waaw doomam di ñëw yàq fa lu bari Yazid ñu ñëw ca gannaaw mi mooy loolu waaw moom moo tegaat mbir yi ci yoon Seydina Umar ibn Abdul Aziz ba tax ñu koy woowe saa xaamisul xulafa ar-rashidin al-mahdiyyin di ko woowe juróomeelu xalifa bu yonent bi alayhi salaam te pourtant après Seydina Abu Bakar Seydina Umar Seydina Ousmane Seydina Ali ñu ko ci boole bopp te pourtant nekkul woon cinquième ah ginnaaw Seydina Ali yabi Seydina al-Hasan ibn Ali ginnaaw Seydina al-Hasan ibn Ali mi jël xilaafa gi jox ko Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anil jami' waaye moom ñu koy lan moo tax ñu boole ko ci ñële parce que daa teg woon fa ñooñu tegoon seen tànk képp loo waaw moom Umar thani la woon deuxième Seydina Umar ibn al-Khattab te waxoon naa la Seydina Umar maamam la ci côté yaayam Seydina Omar maamam la ci côté yaayam moom Seydina Omar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom de gis nga bi mu nekkee xalifa salaasiina shahran trente mois la nekk xalifa mooy deux ans ak lu teg loo deux ans six mois waaw loolu la am ci mandat loolu la ko borom bi may ndax après dafa génn àddina Allah waaye alaa wallahi maa maata hatta ja'ala ar-rajulu ya'tiina bil maali al-'aziim fa yaqulu ij'aluu haadaa haysu tarawna fi al-fuqaraa famaa yabrahu hatta yarji'a bi maalihi yatadhakkaru man yad'uhu fiihi falaa yajidu qad aghnaa 'umaru an-naas Allah Allah <laughs> non bon yii yii yii boo koy dégg rek mais attention mooy boo gisee gàpp bi xew diggante mais tirage bi façon nit yi ak ak ak ak ñi ngay gis léegi mais bi dafa rëy quoi la ilaha illa allah dag naan mais ñii ñii ci suuf ñii ay nit wallahi ay nit lañu ah. ñoom li ñu ñun moom lañ nangu ñoom dañoo nangu alquran ak sunna leen yar te ñu tënk ci seen bopp ak lu circonstance yi mën a def ñun nag loolu lañ dul def moo taxit ay poufias rek lañuy lañu fiy créer ah, ay yii rek du dara ñun ñun ay ay médiocre euh, doublé de kese ay mal ay mal kese notation yi moom suñuy notation borom be euh, yërmandee ma rek mais ñun ay mal ay médiocre ah yooyu kese lañu si lañ fa liggéeyaa ah. mu ne ñoom ñi nga xam ne ñoo doon toppatoo affaire yi di di joxe eh, dotation yi ak yi nga xam ne nit ñu nit ñi bëgg a def lu baax dañ koo joxe ne nañ leen ko def ci jox ko les ayants droit nañ seet ñi ñàkk jox leen ko mu ne wallahi maa ngi waat ci yàlla maa maata Seydina Umar ibn Abdul Aziz sa trente mois kese fanweeri weer kese la jiite muy ñaari attaque ak xaaj waaw mu ne faatuwul lu dul ne nit ki day ñëw andil ñu alal ji gu bari alazim gu mag fa yaqulu naan du koy indi ndaysaan ngir def lu baax ij'alu hada jël leen alal ji ngeen def ko haythu tarawna li ngeen gis ci ñooy ñàkk ñi ko waajowoo waaw mu ne gis nga alal ji bu ñu ko jëlee fama yabrahu alal ji du deñ hatta yarji'a bi ma waa ji du deñ foofu lay taxaw ñu seet seet xool ñan lañ ko war a jox kenn koo ne lii mu ne noo am naa doy ma te ñooñ dañu amoon ragal ji yàlla alal fukkul woon seen bët yi taw léegi xoolal xoolal léegi ñun ki am moo la gën a bëndale moo la gën a fukkale ci alal wal iyaazu billah waaw moo tax suñu réew ma daan la yenn yi daa jafe di ko fa def gis nga xam nga wax naa la fa wax naa la fa ay restos yu cœur ah yi fi Colucci defoon Colucci ñu naan ko Colucci ah fii de France mu ngi am ba léegi ay années quatre-vingt-sept ak côté yooyu non années quatre-vingt yi voilà ah moom gis nga Colucci moom Colucci yooyu mu def restos du cœur nga xam ne dañuy dimbali way ñàkk ñi waaw. léegi dañuy wër ci magasin yi def ay campagne ku jënd am dugg daal di dem def ay course waaw boo amee ay ay ay pasta joxe mbuusi pasta jëndaale joxe ay saaku ceeb joxe ay suukar ñiy joxe ay diwlin ñiy joxe ñii ay ay ay ay ay ay petit pois ay lu nekk gaa yi jox ñu dajale lépp xool way nekk ñu séddale leen ko loolu boo ko defoon Sénégal mais ñi ma soxlawul ñoo la koy yërëm xam nga gars yi dañuy wax loolu nag man duma ci duma ci parew ma ngir wat de ndax nettali borof la de te nettali borof man jaruma dóor sama loxo ci ëkk jamais waaw ndax am na amul allahu tabaaraka wa ta'ala alam yàllaa xam li ñuy tuumaal suñu yenn autorités yi naan carcasse de viande de xar yeeg yooyu yi waa Makka di joxe waa Arabie Saoudia ci aj gi xam nga dafay bari gaa yi dañuy rendi lu nekk gaa yi dañuy koy ñëpp te soxlawuñ ñoom nañu def dañuy jaamu yàlla ya ndawal si day baree bari ba am ay réew yoo xam ne dañ leen koy jox ngir ñu dimbalee sa way ñàkk ña foofu waaw Sénégal rek gaa yi neen bokk nañ ci réew yi ñuy jox man yii yëpp manuma koo vérifier te aw ku wóor ku ma ko nettali mais nag dégg naa ko ñu koy nettali yoo xam ne gars yi naan bu ñëwee ministre yeeg seen njaboot yeeg député yeeg cadre du pouvoir ñoo koy paacoo seen biir ak ñi leen neex ci imam yeeg wala ñi nga xamante ne ñeneen ak ñeneen man loolu laa la ne information boobu noonu lu ñuy wax la man jaruloo dàq ganaar ci man fekk aw ma ci lu leer entre parenthèses laa koy def waaw duma ko dëggal duma weddi waaw waaw mooy loolu noonu bu dee loolu ci kaw buñ nee nañ jàpp ne loolu am na est-ce que ñooñu soxla ñi ñi nga xam ne ñoom lañ koy jox ñoom lañ ne nañ leen ko jox way ñàkk ñi déedéet waaw waaye da bi yiñ naan ay bourse aide lañ dañuy aider way ñàkk ñi mais léeg-léeg am na ci dëgg la léeg-léeg ñu jox ñoo xam ne ñàkk nañ mais lu bari boo leen jegewul yow doo am waaw ñoo xam nañu war nañoo am leen doy waaw te loolu dañoo yàpp biir lii ku nekk ci ñun ci bas échelle bi noonu nga fa nekk lépp luy xéewal boo xam ne dañ ne na ko ñépp bokk boo ci mënee tëdd te kenn du ko yëpp ci ngay jaaxaat waaw boo ko mënee luumal te kenn du ko yëpp nga amu fit tëdd ci ba pare dinañ tëkku ndax yow am nga ay sëriñ yoo